beneen xadis ah muy xadis numéro trois cent cinq ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qiila man ya rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alladi laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu muttafaqun alayhi albawaa'iq alghawaa'ilu wash-shuruur kon al imaamu al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala ginnaaw bi nga xamante ne nii moom la ñu indil xadiis bii nga xam ne moom lañ gis mu jëlewaat ci Seydina ba Seydina Abu Zarr la woon bii nag Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne anna nabiyya kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama qaala nee na wallahi wat naa ci yàlla man rasulullah laa yu'min du gëm ne waat wallahi wat naa ci yàlla laa yu'min du gëm wallahi laa yu'min ñetteel yoon wallahi wat naa ci yàlla man rasulullah laa yu'min kooku moom gëmul Hmm? wax ko ñetti yoon saxaaba yi xam ne ah yonent bi moom kii muy wax moom ay mbiram doy na waar bi ñu ne ko waaw qiila <laughs> ñu ne ko mais man ya rasuulallah mais kan la yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa kan ngay nekk nii di ko wax di ko répété ñetti yoon naan moom gëm wallahi di waat <laughs> ko soxlawul waat <laughs> di waat naan kooku du gëm ay yonent bi alayhi salaatu salaam kooku mooy kan waay mu ne alladi mooy ki nga xam ne laa yamanu qiila man ya rasulallah yow nawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne alladi mooy ki nga xam ne laa yamanu du amu kóolute waaw te du mucc jaaruhu mbokkam voisin wa bawa'iqahu ay mbon monam moo imaamu Nawawi mu ne al bawa'iq mooy al-ghawa'il wa shurub mooy yu yéeseeg yu ñëkk ñëkk yu bon yi nga xam ne moom lay defaar waaw nga xam ne yow sa voisin muccul ci sa ay sa yu bon yi ngay def allah allah akbar mooy sa catastrophe yeeg yi doon wax keroog rek sa yu yéesi ngay def moom sa dëkkandoo mucc ci yaa ko koy ta waxoon nañ la la al imam nabi jamra doon wax kafful ada da war a di fegal sa ay waaw walla yonent waaye sa sa gisoon nañ ko fii boo manula saraxe sax bokk na ci saraxe yow sa sa lori bopp nga fegal ko nit ñi voilà mu nekk ki nga xam ne nag ab dëkkandoowam du du du du mucc waaw ci li nga xam ne mooy mefeem yi yu bon yi épargnewul dëkkandoowam yi ci yu bonam yooyu la mu ne muttafaqun alayhi al imaam al buxaari ak al imaamu muslim rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko solo léegi hadis bi ñoom kese ko solo ñu ne la al imaamu Ahmadu daal dina koy solo ak ñoom ñaar <coughs> ñoom ñoo ko solo léegi nag al imaamul xaafidul Buxaari nii la ko ëndi imaamul Buxaari rahimahullah euh, da ko indi ci kitaabul adab baabu ismi man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah buntu ka nga xamante ne bakkaaru ki nga xam ne. Euh, dëkkandoowam du mucc amul kóol te du mucc ci ay mon monam hadith euh, bi nag dafa jaar ci ñaari saxaaba yoo xam ne ñaar yëpp wér nañ loolu moo tax imaamul Buxaari kii ko am na nag wax yoo xam ne al imaamul Xaafis guddal na ci ak yooyu waaye <clears throat> loolu jaru ko ñu ciy dugg mu ne haddasanaa Aasim ibn Ali mu ne mu kii na imaamul mu ne haddasanaa nettal nañu Aasim ibn Ali Aasim ibn Ali ibn Aasim ibn Suhayb Abul Husayn ñi hmm? ne Abul Hasan yi al-Wasiti al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala qala haddathana ibnu abi Dhi'b muy Muhammad ibn Abdirrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn abi Dhi'b Hisham ibn Shu'ba ibn Abdillah ibn Abi Qays moom maamam bu sori lañ koy lañ koy dàkkantele naan ko ibn abi Dhi'b mais Muhammad ibn Abdirrahman madani la woon dëkkoon Madina xaritu imaamu Malik rahimahullahu ta'ala an Sa'id moo ko jëjë Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi rahimahullah al-Madani rahimahullah an Abi Shurayh moo ko jël ci Abu Shurayh euh, muy Abu Shurayh gisoon nañu Khuwaylid ibn Amr al-Khuza'i rahimahullahu ta'ala moom mii moo doon wax ak <laughs> Ubaydullah ibn Ziyad way laa di di di ñàkk bam naan ko euh, euh, permettre ma ma wax la loo xam ne dama koo dégg ci yonent bi alayhi salaam <clears throat> mu wax ba pare mu naan ko euh, yow koo woon lu dul ci ci ci ci ci ci ci la <laughs> ñi nga xam ne mooy façon waxu yu ñàkk tegginam yooyu rek gisoon nañ ko bay di laa ci nuxaalati ashaabi muhammadin wal iyaadu billah mu ne ko est ce ñoom est ci ñoom amoon na loolu loolu jamu koon de après la de ama Ubaydillah dafa reewoon mooy rek façon prince yooyu ngay gis nga xam ne bés bu ñu jiiteem réew <laughs> tay réew ma tax waaw dañoo ñàkkub yar bu ñu ñëwee lépp la ñuy sopp ba pare nekk ñoo xam ne kenn mënu leen wax dara fi ñu jàpp daal loolu la ku wax ñu tëj ku wax ñu rey ku wax ñu kii di éliminer nit ñi te te amuñu sax fanweeri at <laughs> waaw dañoo réew a réew ñàkkub yar mais nag ñoo fi nekk ñooy prince <laughs> waaw Ubaydillah ibn Ziyad ñoom taxawoon nañ ci bu yàgg waaw léegi Abu Shurayh boobu gisoon nañ ko al ah, ah, ah, Khuwaylid ibn Amr al-Khuzaa'i rahimahullahu ta'ala al-Adawi eh, al-Ka'bi rahimahullah mu ne anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qiila wa man ya rasulallah qaala sallallahu alayhi wa sallam alladhi la ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu mu ne taaba'ahu Shabaaba wa Asad ibn Muusaa wa qaala Humayd ibn al-Aswad wa Usmaan ibn Umar wa Abuu Bakr ibn Ayyaash wa Shu'ayb ibn Isaaq an Abii Dhi'b an al-Maqburi an Abii Hurayra voilà hadis bi en fait lenn kese la eh, boo gisee mooy da koo jële ci ñaari eh, saxaaba al-Maqburi muy eh, Sa'iid ibn Abii Sa'iid Kaysaan al-Maqburi rahimahullahu ta'aala da koo jële ci Seydina Abuu Hurayra jële ko tamit ci ki nga xam ne mooy euh, abu euh, abu shuraih lool kese la léegi nag imaamul buxaari abu shuraih bi la ñëkk indi jeexale ne la hadis bii nag beneen càll jaar na ci sayyidina abu hurayra loolu mooy li nga xamante ne mooy li am insha allahu taala nga gis ñenn ñi ko jële ci ibn abi dhib ñoom dañu ne abu shuraih am ñeneen ñoo xam ne dañ koo jële ci ñoom ne jële ko ci moom tudd ne abu hurayra loolu nag affaire bi simple na waaw mooy dañ ko da koo jële ci kii jële ko ci kee voilà loolu kese la dégg na ko Seydina Abu Hurayra dégg na ko ci Seydina euh, Abu Shurayh al-Adawi radiyallahu ta'ala anil jami' léegi <coughs> kon noonu la léegi nag ñu ñëw ci al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj moom kon muttafaqun alayhi la nan la ko solo al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub mu ngi ko ni ci kitaabul iimaan baabu bayaani tahriimi iidaa'il jaar waaw buntu bi nga xamante ne nii day leeral xaraamuk di lor li nga xamante ne nii mooy euh, euh, dëkkadoo mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub mu ne ki ñu nettali wa Qutaybatu ibn Sa'd wa Ali ibn Hujr ci ñetti sëriñam la ko jële Yahya ibn Ayyub mu Yahya ibn Ayyub Abu Zakariya al-Baghdadi al-Abid az-Zahid rahimahullahu ta'ala wa Qutaybatu ibn Sa'id yàgg nañ ko gis Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah az-Zaqafi Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani wa Ali ibn Hujr as-Sa'di wa Ali ibn Hujr ibn Iyas ibn Muqatil Abul Hasani as-Sa'diyu al-Marwaziyu al jiitu jiitu al-Baghdadiyu as-Sa'diyu al-Marwaziyu rahimahullahu ta'ala jami'an ñoom ñëpp an Isma'il ibn Ja'far ñoo ko jëlee ci Isma'il ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari az-Zuraqiyu rahimahullahu ta'ala ñi ne Abu Ishaq ñi ne non Abu Ibrahim la al-Baghdadiyu al-mu'addibu al-qari'u rahimahullah ah, moom qaala Ibn Ayyub mu ne sama sëriñ bële di Ibn Ayyub yu njëkk a wax. moom dane haddathana Ismaïl noonu la ko waxe dane Ismaïl dañoo nettale qaala axbarani xabaare na ma al-Alaa mooy al-Alaa ibn Abdirrahmaan ibn Yaquub al-Huraqi Abu Shibl al-Madani rahimahullahu ta'aala an abiihi moo ko jiji ba al-Alaa ibn Abdirrahmaan wa Abdirrahmaan ibn Yaquub al-Juhani al-Madani rahimahullahu ta'aala an Abii Hurayrata radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yadxulul jannata man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu kon mu ngi noonu xam nga fii dane laa yu'min riwaay bi mu indi fii bu imaamul Buxaari bi nga xam nee na bi ñu ko jëlee Abu Shurayh nee na hadis bii soloo nañ ko ci Abu Hurayra mel ni eh, na ko noon al imaamu Ahmad wax nañ la soloo na ko moom itam foofu yooyu indi na <coughs> eh, wallahi la yu'min wallahi la yu'min Sa'id al-Maqburi an Abi Hurayra wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qaalu wa ma dhaka ya rasul allah qaal al jaaru jaaru laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu qaalu yaa rasuulallah wa maa bawaa'iquhu qaala sharruhu voilà <laughs> te waa imaam <laughs> Ahmad boobu moom dafa leeral mbir mi sax bi wallahi waat naa ci yàlla ni gëmul ki du gëm gëmul kii gëmul ko waa mais kooku mooy kan yow ndaw yàlla sallallahu mu ne al jaaru xanaa dëkkandoo bi bi ne jaarum leeral nag jaarum dëkkandoo ba nga xam ne laa yamanu du mucc jaaruhu dëkkandoowam ñi moom voisin bawa'iqahu bawa'iqam ni ne ko mais ndawul yàlla li lan mooy bawa'iq sallallahu alayhi wa sallam lan mooy loolu mu ne sharuhu mooy ay yéesam ak mbonam <laughs> waaw kon mu ngi noonu kon fii nii <clears throat> al imaamu rahimahullahu ta'ala li nga xam ne moom la fi indi mooy dalay teg dalay kii leneen mooy kon di lor sa dëkkandoo comme li imam Ibn Abi Jamra waxoon loolu ci kabira yi la bokk ci bakkaar yu mag yi parce que bakkaar boo xam ne da koy def yonent bi alay saa saam dàq ci kooku ak gëm yàlla mooy gëm yàlla bu mag voilà kuy lor dëkkandoo manuñ ne sa waay nekk ni yéefër sa waay léegi dootul jullit tag kafara war tadda sa waay murtad na kii na nangam na non àggul foofu mais amul kamalul iman waaw moo taxoon imam Ibn ci rafetal dëkkandoo min kamaali imaanil mar'i daa bokk ci liy wane matuk ngëm yàlla ak nit ki waaw yonent bi ay saa nag dàq ne kooku gëmul dëgg-dëgg gëm waaw mu ngi ci kabiira bu rëy bakkaar bu mag waaw ba tax mu dàqal ko loolu waaw mooy ki nga xamante ni nii moom ay dëkkandoom duñ mucc ci ay loram loram nag yu bonam yooyu mën na nekk làmmiñam loxoom ay jëfam ak ay xaalam ak ak yi nga xam ne noonu lay doxale ñoom waaw di leen ciipatu di wax ci kaw di déranger nit ñi waaw te am na ñetti heure yoo xam ne ñu gisoon keroog bi ñu gis aay bi yeneen ci bale saa saam doon wax naan salaatu awratin la ko ñetti awra yooyu ñu jara bàyyi xel la du gone yi kese yow dëkkandoo sa dëkkandoo sa voisin amoo droit di ko di ko déranger rawatina nag ci waxtu yooyu waxtu yi nga xam ne waxtu yi dallu la waaw ginnaaw jullit jee ginnaaw az-zahira jamonoy sieste bu heure añ ba pare ba ba nit ñi kii di di di dallu ak li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy eh, salaatul fajri laata salaatul fajri mooy waxtu yooyu dañoo am solo am yow waxtu yee amoo droit di ci déranger sa voisin rawatina nag waxtu yooyu waaw moo tax ñun bu ñu xamoon suñu jullite bu ñu nekkoon ay vrai jullit te xam l'islam lii ngay def naan tapage tapage nocturne c'est interdit par la loi au-delà xaw ma de vingt trois heures xaw ma lan par semaine ci semaine bi wala week bi lan ku ko fi def on appelle la police en France police yi dañuy ñëw dresser les les les les bind amande bi dóor gars yi amande ñun loolu suñu dëkk ban police ngay wax yow police da ngay toog lu am solo nit di rey nit di agresser nit ngeen woo du ñu ñëw ban ngay xalaat nga woo naan leen ay. poli i oo yoon nag leen di woo ñu naan la booy fi ah xanaa nga def ci gasoil rek <laughs> ki loo xam ne ñoom ñoo ko a def am na sa impôt yi ngay fay alawaa réew mi impôt yi ñuy fay fan jaar kan nga koy laaj milliards yi ngay dégg tu guddi bëccëg ñu koy jiineen bi ak budget yu réer yi réer ci ñun mais réerul te kii <laughs> facturation yi ngir am ci dara ana ana alal bu police bi mënuñu sax am loo xam ne bu secours amee lu lu urgence il faut pour léegi dama waa yoo xam ah ma saa yi <laughs> ga gasoil amu fi ko wax xanaa jox ñu luñ amee gasoil <laughs> subhaanallah. mais ñun suñu biir yi vraiment mooy bu ñu xamoon suñu diine dëgg dëgg. woon di woo police dañuy xam ne kat waruñoo lor suñu dëkkandoo ci jamono ju ne rawatina nag jamono yooyu bañ naan ñu ay tapage dañ leen di voilà toquer la police toque à ma porte ah di fëgg ngir euh, di ma wax ne sa tapage nocturne bi wàññi ko sa musique bi ah seen fête bi ngeen naan dañ di arroser lool vous déranger les autres loolu moom boo ko waxee foofu moom moom bokkul sax jafe xanaa quartier yi ma doon wax. te foofu quartier résidentiel yooyu ñoom xamante nañu xam nañ ni ñuy dunde silvise nañu voilà mbir mi loolu dafa naqaree wax mooy da moom laa la wax mel nga nga nga nekk man du ñàkk ngay sax daa fekk noonu lañ mel bu ñu amee it ña nga am nekk ci seen biir ni ñoom la doxale kon nga xam ne du ñàkk ji waaye du ñàkk am alal de waaw ñoom xëy na nafs lañ amoon waaw laysa al-ghina bi kasrati al-'ard gisoon nañ ko nent waaye saa saa waxoon ko waaw gis nga woomal la richesse nekkul bari loo dajaleeg loo yor walakin al-ghina ghina ghina al-qalb mooy la richesse du cœur waaw sa nga nekk ko xam ne da ngay doy koo woomal kooku moo woomal ñun loolu lañ amul moo bu ñëw milliardaire noonu la ñuy def waaw day gis bu leen bari bu dee fii ñu jël ay oto luy ay oto waaw bu fi wax suñu mbokk araab yi ñun ñëpp ci yem waaw ñun léeg-léeg dañoo amul moyens yooyu kese te wala jaraluñu ko ñun Sénégal lañ koy defee voilà loolu kese la sinon ñoom amuñ koo xam ne léeg-léeg dañuy dem ay Tunisie yooyu mooy seen yoon new si fii lañ koy def waaw daal bi circulation bi yépp ñu bloqué ko pexe pexe yi parce dañuy mari bloqué fépp di brûler ay fët. waaw moo taxit <laughs> gars yi may bi ak keroog am na benn article mën ci gis te loolu sax fréquemment léegi maire yi dañ koy def <laughs> di bourne fëyi di kii di def lu leen neex police yi municipaux yi dañoo jël palaat yëpp comme comme ay caméra de yoo xam ne oto bu fi jaar gis nañ la ñu jëlaat affaire bi jàpp plaque bu nekk PV yi dem kay amande yi ñi nga xam ne excès de vitesse yenn yoo xam ne dañ naan la zone trente la trente nga waroon ak trente kilomètres heure daw ay cent wax ci cinquante ñu nangu seen permis waaw dawee fekk ñu bari mariage ba wax après <laughs> mu ngi noonu <laughs> loolu mooy ñuy jaar waaw léegi te ña koy def wallahi quatre vingt dix pour cent ñi koy def fii France ay jullit lañu waaw léegi seetal ñoo ni ak njàngaleen yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw seetal ñooñu quel mauvais ambassadeur moo tax bokk na ci li tax yow ñoo xam ne ñoom dàmbale dañoo bañ diine waaw le français dàmbale dafa bañ diine surtout seen politiciens ba tax ñoomu lañu lañu lañu lañu lañu lañu def ci loi yeeg yooyu ba seen population bi mel noonu waaw ñoom l'islam ci boppam moo leen déranger waaw wajaa aranna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha waaw mooy mu dorofu haa ah, yooyu nga xam ne diine kese lañ bañ ñooñu seen dirigeants yi ñu ñu bañee islam yow ñooñu nga ñëw di leen may nag di leen may nag la euh, euh, tegal leen nag cerise sur le gâteau mooy lan yéen ñi nekk ay jullit ngeen di comporté woo xam ne nit ku nekk ñaawlu na loolu waaw nit ku yeewu ku ne ñaawlu na loolu ci sa diine la ko njëkk a tere nga fule ko fule ñenn ñi xamuñ ci dara xamuñ ne sax l'islam yeneen tubaab yi sàmm lii ñuy jàngale wax na ko te loolu même bu ko même bu ñu ko xamul woon xam ne ak nit ñi tamit fitratallahi allati fatara fitra gi yàlla moo ni nit ñi loolu da leen waroon a jënd ba tax yenn yi duñu ko def seen bokku seen dëkkandoo waaye seen yonnew ci Allah xamuñu dara waaw waaw ñoom ci seen bopp bokk nañ sax li tax yéefar yi gën a bañ islam waaw parce que c'est ça yenn yi ñuy jooytu naan loi yi gars dugal di ci yenn yu bari ñoom ñoo tax waaw yow waa ji dàmbale dafa bañ l'islam nga ñëw may ko loo xamante ni nii nag ci lay gën a jaare nag ngir gin laa point waaw ñi nga xam ne ñoo service jullit ñi parce que ñenn ñi moom yooyu seen affaire ay yi seen affaire seen yoon ci newul buñ ko interdire ñoom seen yoon ñenn ñi sax bokk nañ ci seenu yées jàpp nañ ne lool sax kenn waru fóor di muuru ah voilà wal iyaazu billah ñu ñëw des mauvais ambassadeurs waaw bu ñu xamoon yooyu rawatina jamono yooyu heure yooyu rawatina yoo ñëw naan damaa yor sama sama kër Sénégal voilà man maa nekk fi yor sama atelier te ñi ma dëkkal man ci biir fan gi laa nekk waaw amul heure sieste amul dara léeg-léeg bu ni ngay ngay xër taal machine yi ni kër kër bi ak ak set bu waay yi naan da ngay da ngay da ak tamit ne nooy toxu si waaw. yow amoo temps amoo temps guddi gi nga man di ñëw léegi vingt trois heures minuit nit ñi nelaw nga ñëw di bënn miir nan naan damay defal sama rideau yi sama dëkkuwaay bu bees bi loolu du yow ne la jar dalaa war a jaral nga poser nga posé ñaari jours yoo xamante ne nii yow c'est pour nga defar li nga war a def ci bëccëg gi nga def ko bi nga xam ne boobu nangu nañu ay buri ndax jamono yëngudu la waaw ah ah wa ja'ala ah, al-nahara ma'asha ndax bëccëg gi ci ngeen di dunde loolu du ñàkk buri bi am ngeen def waaye ngeen di sóoraale bañ a tànqal bañ a eh, mu ëpp doole la waaye bàyyi ba nit ñi nit ñuy dal ngeen nekk bi fërëx fërëx léegi lan ngay wax ci ñi nga xam ne ñoom musique bi la ñuy teg léegi seen seen seen ndaje yi seen seen ndaw tal yeeg yooyu ñu ngi koy def ay minuit ki trois heures du matin tamalakat ba nekk fa rok rok rok bi tëgg tëgg yi kii guddi ñëpp ñi yi la ndox fi wéwee wala yabilillah nga xam ne seen dëkkandoo yi mucc na ci waaw kooku yonent la ne sa sam nee na gëmut dëkk kon ñun ñun kan moo ci am ngëm-ngëm ngëm-ngëm bu jaar yoon seet ah, waxuma ko pour indexé kenn man ñii ñun ñëpp nañ seet rek ku nekk lan nga ciy def waaw le sénégalais bi may moom daa tàmm di wax ci kaw dafa tàmm di wax ci kaw waaw dafa tàmm di wax ci kaw day nekk fii di wax koo xam ne yow fi nga dëkk c'est pas bien isolé même sax si c'est bien isolé yow say wax moom ça dépasse l'isolation parce que du ñu wax ndànk en général yuuxu di ci yenn heure yi tubaab bi nekk sa voisin bi nga bi bi dëkk ci sowet ñëw sone wala bàyyi moo di wax di di di naan leen bu ngeen mënee wàññi seen kii ngeen di mer non non non kii kii dafa raciste kii dafa non raciste turu ma la arrêtez ku ñu leen wax ngeen ne dafa raciste arrêtez observation bu ñu leen wax wax leen ne yéen seen bët bi daa xonk ngeen ne waaye dafa raciste raciste turu fenn yow yaa war a seet sa bopp. amoo droit sa diine bi ngay woote bu ñu waxee nga ñaan teg ab salaatu ab ab salaatu ala nabi sa kër yooyu teg benn ayatul kursi yu nekk bu ñuy kii ngay kii ma ne saway ayatul ku ta wàcce ayatul kursi yu te ka ko wàcce moo ñu tere te ka ko wàcce moo ñu wax wa bi bil qurba nañuy rafetal ci ñoom loolu rafetal la tànkal ñëpp kenn manu fee naaw kenn manu fee kii ndax seen coow lu bari yàlla tere ngeen xewle parce que benn samedi la ngeen war a daje yéen ngeen nekk fi nekk fi ba ay minuit di tànqal nit ñi bu ñu waxee ngeen naan ñoo ils sont ce sont des racistes dañoo raciste bëggu nit ku ñuul ma ne li ngeen di def nit ñu ñuul ñu normal sax bëggu ñeent dëkk ñu mel noonu waaw loolu mooy bonne façon dëkkandoo saw ci ascenseur yi yàq ci yi di bloqué buntu yi di tëj buntu yi interphonie ngeen fokk leen ba kenn mënu la gis benn turu kenn ku ñëw di seet doo gis benn tur tellement yéen ko xoos seen doom yi yaw ngeen leen mais xoolal xoolal loolu ngay gis ci quartier populaire yi fii France léegi xoolal mbon mbon yooyu kooku yore tray sax xam nee na wallahi wax naa ci yàlla laa yu'min kooku gëmul kooku gëmul matul waaw bu jógee nag jàpp ne fii ne moo gën a gëm ñëpp moo gën a nekk a diw ak diw nekkal taalibe ko la neex boo melee noonu yeneen tubaab yi saa saa nee na la laa yow moom gëmoo laa yu'min wal iyaadu billah on est fier quoi te koo ñu wax dëgg mu mel waaw gis boppam yow da ngaa waroon a gis te léeg-léeg gis nga li li li li bu waree am benn feet xam ne wax ji dina bari mu xam ne ay daa am ñu dëkkal. savoir vivre yooyu bind benn mot def ko ci ascenseur bi ah je m'excuse d'avance ngeen jéggal ma parce que samedi wala dimanche sama doom day anniversaire wala day kii te man naa dem ba vingt-deux heures ñu ngi leen di pardonner wu ngeen jéggal ñu en avance que dina peut-être ñu déranger leen loolu ci boppam ñun ñu bari bu ñu ko def bu nit ñi dinañ ne bon lii du xew tout le temps te moom il s'est excusé wax na loolu te dina def le lool du ko may du rek permis la ma def lu ma neex de daa xam ne léeg-léeg du mën a canaliser ñëpp moo tax mu ne naa ko def balaa looloo xew xoolal signe de respect boobu ñun ci suñu bopp ñun daanaka du ñu def dara boo xamee daayira war a daayira sa kër war a tax nga xam ne leer na ne yow boo fi nee bu dee da ngeen di jàngi xasida di ngeen am ñu ngeen déranger bu dee da ngeen wasifa di ngeen am ñu ngeen déranger bu dee ne du ngeen doo ngeen ne ah nañu wàññi kàddu yi. waaw te ñeen nii buñ nee ci axwaal bu ngeen nee na ngeen wàññi kàddu yi après ca kaw la ñuy wax waaw yu mel noonu yow lan moo la teree woon nga bindu moo ne jour tel damaa am événement damaa am benn kii petite fête wala petite réunion familiale wala petite réunion entre amis léegi ñeen jéggal ñu d'avance que bu amee ay bruit ah bruit yi nga xam ne ça occasionné mais loolu rafetul xoolal lu rafet loolu mais ñu bàyyi ko fi nekk di dégg di def lu ñu neex bu waa ji tokkee ci kër gi wala sone ñu gis muy xonk nopp bi eh, tubaab bi moom il reste quoi léeg-léeg duñ ko xaale wala moo naan ko non non di ko jàmm yoo oh, non non léegi <laughs> yi neen wala wala iyaazu billah damay dem ci jàkka ji yóbbaale sama ot te man leer na ma ne du am place du ma xam naa ko. bu ma ñëwee nan laay def ngir yàkkamti naan julli ji gaawul ma gaari garage buntu garage kenn waaw ñëw ci buntu këram garage dugg ne damay julli léegi nag waa ji bu génnee wala di klaxonné du kii wala di mer naan kon moo kii fi ñëw mooy yéen day na rasi gaawul xam ngeen ay bi wala bu demee comprendre wala ngay comprendre mooy nag loolu mooy tariqation loolu la la l'islam wax est-ce que buntu garage yu jàmbur yow parking la est-ce que c'est pour c'est fait pour yow foo xam ne oto daa war a génn xamoo ndax waa ji médecin la même urgence tout le temps nañ ko woo ne ko am na kuy waaj a faatu daw sil nga ñëw gaare sa oto pour lan parce que nee na ngay julli yow l'islam ci boppam moo la ne soxlaw nga sa julli jooy waaw yow bu nee mënoo ñëw lu dul ak oto te amoo foofu gaare te boo ñëwee fi nga mën a gaare wala dundu kër jàmbur yow am nga ba nga ñëw àjjuma amoo droit di def waaw bu dee sa oto kese nga mën a ñëwee amoo foo ko gaare mais nga gaare ko ci ajanteg dox li ci de mais doo ñëw ba ci buntu jàkka ji ñëw kër yi nekk ci wet yooyu nga xam ne daanaka kenn du ci jullit nga ñëw taxaw sa gaare sa gaare ci buntu sa sa oto ci buntu kooku nga foog neew sa dëkkandoo yooyu dëkkandoo mosquée bi nga xam ne bu buñ naan du jàkka ji miir bi mooy voisin gars yi mooy ña fay julli si yéenay voisin ña fa nekk est yaakaar nga ne ñoom sa dëkkandoo bopp mucc ci sa mbon ngoog ko def bi ko gaaree sa buntu kër ba pare di ko mbëllee di ko wax maa tay a raciste topp leen fee waliyasu billah xam nga ne yow oh wallahi ñun ñoom problème non aslahana allahu quoi waaw ndax nag kabaa'ir la moo tax kam min muridil xayri la la la la yusuf ñaata ngay gis ko bëgg yiw da ngay dem lor nit ñi ci saw yoon fu nekk nga def fa lu la neex ñëw euh, biir jàkka ya sax yi ngay sa sa mbokk ma takkaloog yow lu tànk sax ak mbagg sax nga lor ko sa wax yu ñaaw waaw lu nga def ko di mer di xullu lu ñu la wax kenn du la def benn remarque nga mer wal iyaazu billah ah hadith bi ci tegu al imaamu Nawawi rahimahullah mu teg xadis numéro trois cent six eh? mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa nisaa'al muslimaat laa tahqiranna jaaratun li jaaratihaa walaw firsi nashaa muttafaqun alayhi kon xadis bii la ci al daal di ci rek mu ne wa anhu bi trois cent six ñetti téeméer mu ne mu ngi koy jële Abu Hurayra ba léegi radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala wax na rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne yaa nisaa al way ngëm yàlla yi yu jigéen way way yi laa tax na ngal la waay bu mu xeeb mukk jaaratun ab dëkkandoo voisine li jaarati ha bu mu xeeb dëkkandoowam de waaw walaw fir sinacha même bu dee ne tànku kii la ko jox euh, char mooy euh, gàtt xar yoo xam ne daanaka du am ndaw du am ndawal du am ndawal bu bari fa muy teg tànk bi ca suuf sabo bi bu dee ci fas loolu sax bu la ko joxee addiya bu ko xeeb ne way man lu may doyel yi wala yow <laughs> boo ñëwee di joxe addiya même lu toll noonu nga yor mun ne ah lii rek moom moom tàyyi naa koo joxe rus naa koo joxe lii rek joxeel l'essentiel mooy le symbolique lu symbolique waaw te yow mi ñu koy joxe bu ko xeeb bu ko xeebal loolu waaw bul xeeb sa dëkkandoo parce ku ñàkk la waaw waaye it bul xeeb yow. jox kado sa dëkkandoo parce que liñ koy jox non lii rek ngay wax te dafa tuuti déedéet joxeel la symbolique lii nag hadith bi nag gisoon nañ ko hadith <laughs> cent vingt trois <laughs> yaa fay waxoon nañ la ko sànq ne la hadith bi yoobu moom gisoon nañu ko waaw hadith numéro cent vingt trois fa la ñu ko gise woor léegi nag mooy ci buntu ba nga xamante ne nii euh, cent vingt quatre bu cent vingt quatre euh, baabum fii bayaani kasrati turuqil xayr as-saamin anhu annahu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yaa nisaa al-muslimaat laa tahqiranna jaaratu li jaaratihaa walaw firsi nashaa waxoon nañ la dina ñëwaat euh, léegi nag ci hadis numéro trois cent six fii la ñëwaat te du ñëwaat kon nag lépp lu ñu ci waxoon yaa fay <laughs> duñ ci jaaraat foofu la ñuy doyloo lañ fa waxoon